mooy di nettali li nga xam ne ci tënku lool gazwatu badrinil kubra bi nga xam ne moom la suñu boroom tabaaraka wa taala di nettali ci saar bi <coughs> léegi gisoon nañu waa qurayshin ñi nga xam ne noonu la ñu génne keroog nag bi ñuy génn ñoom ñu ngi nekkoon ay mille cent moom lañu woon am ñu ne ay côté mille deux cent lañu woon ñoom dañu dajalee lépp ak seen mbokk yeeg <coughs> ñi nga xamante ne nii <coughs> mooy mooy seen kilifa yu mag yi comme ni nga xamante ni noonu la ko benn euh, ci kanam liñ koy gisee gis nañ te ne ñoom kon ñoom ah, ñoom Umayya façon ni ñu waxe woon rek mooy kon ñoom Umayya na Xalaf génn nañ Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a Abul Baxtar ibn Hisham ak ki nga xam ne Abu Jahl al-mal'un ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt an-Nadr ibn al kaccoor yu mag yooyu yëpp daal dinañuy génn keroog léegi nag bi ñuy dem ñu ngi génn waa Quraysh dañ ñu ngi génn ànd ak musiciens yi ay woykat yu jigéen yoo xam ne ñoo leen di tëgg la ko woyal waaye génne alal ju bari géléem yi waaye sàngara si génn ñu génne lépp yoon wi yépp mumbaay laak xumbaay laak rumbaay la ngir waale dem waajal feet bi nga xam ne mooy ñoom jàppuwuñ ko sax lii ab xeex la quoi mooy feet la boo xam ne dañuy dem wane fa démonstration de force wane fa vraiment dooley Quraysh daal di nërmeel une fois pour toutes ko aju nit ñi ñuy sonal woo ba léegi quoi nag ñoom noonu lañ ko jàppe bataran war yaa rëy rëylu ak gis leen ma ngir wal waa arab yi seen comme ni ko Abu Jahl di waxee comme niñ koy gise léegi nag kon noonu la ñu génne ñuy génne nag noonu lañ génne léegi nag Abu lañ ñëwaat ci Abu Sufyan moom fan lañ ko bawoon fa nga xam ne ca teen ba ba mu gisee ne ha daal di toj neefare ya gis ne hé lii de moom mooy géléemu mooy li géléemu Yasrib bi di lekk mooy waa Medina ndax ñoom seen géléem yi ñuy lekk lenn la mooy dañuy lekk li nga xamante ne nii mooy ci tàndarma yi léegi nag Abu Sufyan bi nga xamante ne nii nag kon ci la yëg loolu waxoon nañ la ci la jaar tafes daal di daal di daw daal di jaar fa nga xamante ne mooy tafes daal di bàyyi fële ñi nga xamante ne nii mooy badar daal di daw nag rëcc bi mu rëccee nag xam ne kon léegi rëcc na léegi nag li mu def dafa yónni benn waay de comme que yëg na ne moom yónni woon na lu jiitu ba mu jëkkee dégg que ne ah benn waay foroon na ci ci wewu bëy kene Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam kat ak mbokkam yi saxaabaam yi radiyallahu anhu ñu ngi koy kar ci la yónni woon Damdam ibn Amr al fay def cinéma am boobale metteur en scène boobale ëmate waa ngir waa Makka lii daal di wone foofu ne tey ngeen dee tey problème am seen njëgg ma ba di waa Makka waajal di génn Abu Sufyaan nag yëgoon na loolu bi nga xam ne nag ci la rëcc après ci la yónni kenn ne ko dabal ma armée ba nga xam ne ñoo génn génne Makka ngir ne leen déegi nag jaratu ko ndax yéen da doon génn ngir seen li nga xam ne mooy seenum njëg yàlla tabaaraka wa taala moom di daal dina koy muccal kon xare jaratu ko léegi ñibbi leen léegi nag bi nga xawante ne nii nag ci la ndaw li ñëw dajeek ñi nga xam ne mooy waa Makka nekk ci yoon bi ak mooy ñoom Abu Jahlin armée beeg gaa yoo yële ak ñi nga xam ne loolu lañ la wax loolu lañ génneeg mbumbaay meeg xumbaay beeg rumbaay bi waa ji ñëw nag ne leen ah daw si ne leen Abu Sufyaan de moo ma yebal ci yéen nee na nag njëgg mi taxoon ngeen génn mi nga xam ne moom ngeen waroon a euh, waajal doon ko aar doon ko protéger contre Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam suñu borom muccal na ko moom léegi ngeen gis ko Makka bu agsi mucc na ndax génn na territoire zone danger bi génn na Mutalib daa génn na côté boobu moom rëcc na borom bi rëccal na ko léegi nag bi mu ñëwee wax loolu léegi nag bon Abu Sufyan Abu Jahl ne wayow dara fii non non non non y a pas question bu rëccee it ñun non non non non non non non on va pas retourner comme ça non non non ñun nag du ñu génn de lee duñu du ñu dellu ñu ne man Abu Jahl maa leen ko wax du ñu génn léegi nag bi mu waxee loolu le gaa yi nag bon. Euh, al Axnas na Shariq ne non <laughs> non man nag gis nga <laughs> fekk mu moom mu ne bokk moom ci ci armée bi la bokk ci waa Banu Zuhra mu ne hé man daal gis nga man moom lenn la yéen ñi nga xam ne man ngeen di déggal nañ leen dem suñu yoon nañu dëpp ndax parce que ba ñuy génn Makka daa am lu ñu taxoon a jóg de mooy li ñu taxoon a jóg nag nekkul woon dara lu dul défendre li nga xamante ne nii mooy suñu njëgg de léegi nag comme que nag njëgg bi daal daal dinay assuré wu Abu Sufyan nee na affaire bi ma ne moo affaire bi moom nee na na man nag léegi nekkatuma fi di sonn quoi après man topp leen ma ñu dem suñu yoonaa ah. gars yi topp ko mooy trois cent comme que mille trois cent lañu woon wala mille deux cent ba trois cent ànd ak moom dem parce que keroog Quraysh waxoon nañ la ñoom bi ñuy génn waa Quraysh amul benn butuunu Quraysh yi ci néegu Quraysh yi lu dul génn ba mu des waa Banu Adi waa Banu Adi ñoom ñoo demuloon parce que dañ ne ñun suñu alal newul ci njëgg mi waaye lu ñu fay def demuñu <laughs> voilà mu ngi noonu ñoom demuñu woon waaye nag bi nga xam ne kon ci la ñu àgg foofu ba kii wax lii mooy Abu Sufyan yónnee leen kii waa ah Axnas ah, ibn Sharit daal di dëpp ak ñi nga xam ne trois cent personnes waa Makka dese neuf cent am ñu ne neuf cent am ñu ne mille abu ànd ak Abu Jahlin mi leen ne déedéet Abu Jahlin nag lan la layale moom lan moo tax mu nar faa dem lan moo tax ñu war a dem foofu mu ne wallahi ñun dara lañ dul dëpp inna lanarida abadaa wallahi laa wax man Abu Jahl maa leen koy wax nii laa wax ma ne dinañu dem ba àgg Badar laa wax lañuy wàcc ñun waa Quraysh bu ko defee bu ñu fa àggee wanusqal xamr ñu daal di ñu daal di ñuy ñu servir mooy jigéen ñi woo daal di ñuy wa tansifu wa tansifu binal qiyaan ñu daal di ñuy servir li nga xamante ne mooy sàngara si jigéen yi musiciennes yii daal di ñuy woyal wa nanhurul jur ñu daal di loj suñu gëréem yi def fa feet bu rëy bu retentissante wane fa suñu doole wallahi hatta la yasma'u bina al arab ahadun min al arab illaa yahabuna lu dul ne amul kenn koo xamante ne nii ci arab yi dina dégg dinañu dégg dégg tamit suñu génn gi ñu génn suñu démonstration du force suñu wane doole gi nga xamante ne moom lañ fi wane lu dul ne dinañu tiit dinañu xof dinañu tiit loolu mooy man loolu laa décidé man abu jalin aywa gars yi nañ leen dem gars yi topp ko nag gars yi gaal di dem nag mbaboor beeg léegi yooyu nag gars yi continuer bi ñuy dem nag gars yee ngi kii kontaan léegi booy kon trois cent dëpp na muy waa banu Zuhra ñoom ànd nañoo seen allié ba al-Axnas ibn Shariqin daal di dem yoonam de daal di dellu Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima léegi nag biñ ñëwee nag kon ba foofu agsi nag côté Badar nag biñ agsee ci gannaaw tund wa nag fees fa del waa Quraysh nag ñu daal di camper foo fële nga xam ne dañ doon re loj gëléem yi nag bés bu ne am ci kilifa yi ku leen lojal bii bés al Umayya na Xalaf moom moo leen di lojal li nga xamante ne mooy fukki gëléem wala juróom-ñeenti gëléem beneen bés rakk ji wala mag ji di Utba ibn Rabi'a daal di leen lojal beneen bés. Abu Jahl daal di leen lojal beneen bés Umayya na Xalaf daal di leen lojal noonu lañ doon nekk daal di noonu lañ newoon ci yoon bi léegi nag ginnaaw gi. nga ne ma moo léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nañu waa Quraysh ñoom li ñu génneeg fi ñu àgg ak ni nga xam ne noonu la dem mooy kon am na ñoom ñu désisté ñu jóge ci ñoom parce que ñoom ñooy ñu la wax léegi ñu ne la ah kay léegi nag ñu ne nga ne ma mu yonente mi alayhi salaatu wassalaam moom nan la fa demee ñu moom ba mu ñëwee ba foofu nag dafa ba Badar xam nga nag yoon ni woon na ki nga xamante ne nii mooy ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kii bas-bas ak ki nga xamante ne mooy mbokkam ma léegi nag bi nga xam ne ca la ñu ñëw ne ko yonente mi alayhi salaatu wassalaam wax ko lañ déggoon ñaari jigéen ñi doon xuloo kii naan ko suba wala ginnaaw suba yonente mi alayhi salaatu wassalaam agsi foofu bon gisuñu fa kenn voilà gisuñu kenn foofu léegi nag waaye amaa na ay xabaar yu ko ne waa Quraysh génn nañ de te waa Quraysh ba génn nañu ngir défendre seen njëgg mi nga xam ne moom ngay kar te nag abu jahlin lañ àndal te armée lañ yor léegi nag yonent bi aley saatu salaam yëg loolu léegi nag bi nga xam ne ci la yëg loolu ñu def escale mu daal di wax yonent yi nag saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen moo lan ngeen xalaat ci waa Quraysh léegi nag bon <laughs> parce que avant boobu dafa am bi ñu defee escale dafa taxaw di julli moom yonent bi aley saatu salaam laata muy commencer julli dafa yónnee na Ali ak ñoom Seydina al-Miqdaad ibn na Zubayr ak ñooñu daal ak ñeneen ci mbooloo ne leen nag ñu dem xooli quoi daal di wëri biñ demee ñu jàpp côté Badar dem ci teen bi biñ demee foofu fekk waa Quraysh comme que ñoom escale nañ fële mais tunduwee tax ñoom duñ gis. teen bi léegi nag ñu maroon yónni ay ay ay ay ñaari jaam yoo xamante ni ñooy dem daal di leen utal li nga xamante ne nii mooy ndox de daal di leen wëggal ci li nga xamante ne mooy teen ba ba ne bi nga xamante ni nag ci lañu agsi foofu le gaa yi daal di leen nag kii nag quoi <coughs> Seydina Ali ibn Abi Talib ne ko nuus daal di leen jàpp moom ak ki nga xamante ne nii mooy ñaari jaam lañ jàpp foofu le daal di leen jàpp yoo xamante ne waa Quraysh ci boppam ñoom ñoo leen ñoo leen ñoom la ñu doon utal ndox léegi nag bi ñu leen jàppee noonu na le indi leen nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi naafila léegi nag gaa yi bon <laughs> ñu jàpp <laughs> ñu jàpp ñaari gaa yi nag di leen muy mu di leen aslam ak arid di leen di leen duma quoi di leen laaj naa leen hé hé yéen ñaar ana ana Abu Sufyaan la wax leen Abu Sufyaan fi ñu jógee fi fan la féete waa ji ne man man aw ma xam-xam ci Abu Sufyan ah Abu Sufyan man déedéet man Abu jëlin laa àndal ñoom Shaybat ibn Rabi'a Utbat ibn Rabi'a ñu ngi ci ginnaaw tund wii gaa yi duma ko duma duma duma duma duma ne ko aywa waxal buñ ko dumaa duma yu metti nag <coughs> bon mu ne leen waaw kon Abu Jahlin laa Abu Sufyan laa àndal ah léegi bu ko gaa yi bàyyee mu ne man gisuma abu abu Sufyaan de man abu Jahlin laa àndal léegi nag yonent waree saar saar entre temps mu mu sëlmal ne leen yéen <laughs> te ngeen a bàyyi ñi ngeen di dóor yéen ñii bu ñu leen waxee dëgg ngeen dóor leen bu ñu leen waxee lu dul noonu ngeen bàyyi leen wax na yee eh, ñii Abu Jahl lañ àndal <laughs> léegi ne leen ñëw leen léegi ñu ñëw mu wax ak ñoom ne leen moo ne leen ne leen kan moo nekk ci mbooloo mi ñu ne ko euh, ñu ne ko Shaybatu ibn Rabi'a Utbatu ibn Rabi'a Umayya ibn Xalaf wa euh, euh, kii kii ki nga xam ne Uqba ibn Abi Mu'ayt ak gaa yooyu Axnas ibn Shariq ak ñoo non non kii <laughs> Abul Baxtari ibn Hisham wax ko kilifa yooyu yépp mu nekk ñaata lañu yonent bi saa saa ne leen ñaata lañ ñu ne xamuñu de waaye ñu bari lañ mu ne leen ñaata la ñuy loj par bés ñaata gëléem la ñuy loj par gis ñu ne ko ci riwaayu imaam Muslim bi dana kenn la waaye ci riwaayu imaam Ibn Isaab dana ñaar lañ aslam ak arid léegi nag mu ne leen kon yoom ñaata la loj ñu ne ko entre dix tay tey dix suba neuf gëléem yeneen tubaab yi saaf saaf ne a ah, kon nit ñi ñii entre neuf cent lañ ak mille ci noonu rek ñaata la lekk ñaata gëléem la loj ci la xam ne ñii mille lañ entre neuf cent ak mille yeneen tubaab yi saaf saaf nag baax na léegi nag kon nag nañu yem noonu ba jotaay bi ni ñëw insha allahu taala wallahu taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana alamin